ñu ngi woon ba léegi ci qissatu usaara badrin ñu ngi woon ba léegi ci nettali prisonnier <coughs> yu quraysh yin jàppe woon badar indi leen madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam jotoon nañu gis almutalib ibn abi wadaa moom comme ni ko imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi daldi waxe moom di al-Muttalib ibn eh, di Abi Wadaa moom mooy ki nga xamante ne nii Abu Wadaa mooy ki ñu njëkk a ginnaaw gi ñu daal di libéré ki nga xam ne mooy eh, Abu Yazid di Suhayl ibn Amr ginnaaw gi ñoo ñépp dañoo joxe xaalis racheter li nga xamante ne mooy seen liberté <coughs> ak <coughs> ah, gisoon nañ tamit Amr ibn Abi Sufyan moom gis nañ ne moom niñ ko libéré moom beneen façon bi la mooy que moom ni mu def baayam daa prendre en otage benn jullit ñu daal di def échange de prisonniers bi ñu defee échange de prisonniers nag ci lañu libéré Amr ibn Abi Sufyaan waaye it gisoon nañu ci ñi ñu libéré woon a ah, muy <coughs> Abul Aas ibn Rabi'a muy Seydina Abul Aas di doomi ar-Rabi' ibn Abdi Shams ibn Umayya ginnaaw gi ci jotaay biy weesu na gisoon nañu ki ñu mujjee gis mooy Seydina al-Abbaas muy al-Abbaas ibn Abdil Muttalibi ammu Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu tarjamaam mooy Seydina al-Abbaas guddoon na waaye kooku mooy Seydina al Abbaas ëpp na waxtaane ko ëpp na liñ ci wax waaye manuñu ludul dul yem ci li nga xam ne moom lañ jot a wax te loolu mooy képp kenn koo gis ci saxaabaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ñoom noonu la ndax ki leen yara dax muy Seydina Muhammad aleyhi salaatu wassalaam huwa alladi rabbaahum wa mooy ki nga xam ne moo leen yar te mu doy sëkk nag ku mu yar keneen soxlawul ku mu yar parfait tey nag ñu war a continuer kon ba léegi ci prisonnier Badr yooyu ginnaaw bi ñu gisee ni ñu ñi ñooñu ak ni ñu leen libéré Seydina Abbas moom alal la joxe te mooy ci ëpp lu mu joxe non moom képp moom rek boo jëlee li mu li mu joxe pour rafete liberté moom kese amul keneen ci prisonnier Badr yi ku joxe lu toll noonu waaye ginatinaa bari le fait moom mu waroon a nag libeere benn allié ak ñaari doomi ñaari frère am muy Aqil ak ki nga xam ne mooy Nawfal ibn al-Harith ñoom ñépp di ay doom ci moom ndax seeni bàyyi ay frère u Seydina Abbas lañu waaye ci jataay bii ñu génn eh, dama ne woon gisaguñu koo xam ne dañ koo libéré sans rien si gis nañ ko muy euh, Abul Aas Abul Aas yonent bi alayhi salaatu wassalaam da koo libéré sans rien ndax buñ fàtte ne Sayyidatu Zaynab radiyallahu anha bi mu yónnee alal bi mu yónnee boole waale ci caq boobu yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa waxoon lamsaar yi ne yéenay seet bu ngeen gisee ngeen daal di koy delloo li mu fi indi ba pare ngeen libeereel ko ki nga xam ne mooy prisonnier bi wu def leen ci kaw noonu ci la euh, <coughs> lansaar yi daal di bàyyee ki nga xam ne mooy Abul As ibn Rabi' mu daal di ñibbi moom dafa bokk ci ñi nga xam ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam dalee na euh, libéré sans am loo xamante ne nii luñ koy laaj la wala alal ju muy joxe kon nag ñu continuer ana keneen kan lañ libéré imaam ibn isxaaq ne raxmatullaahi aley fa kaana mimman summiya lana mimman manna aleyhi rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bi geyri fidaa min bani maxzuum almutalib bnu xantab bnu alxaaris bnu ubayd ibn umayr bnu maxzuum asarahu ba'du bani al-Haaris ibn al-Xazraji fa turika fi aydiihim xatta xallu sabiila fa laxiqa bi qawmi mu ne moom imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi <coughs> mu ne bokk na ci ñi nga xamante ne nii tuddal nañ ñu ko nettali ñu ko ñu ame ko comme information que ne bokk na ci ñu libéré ñi ñu libéré yonent bi alayhi salaatu na alayhim dalee na may baal leen libéré leen sans caution sans rien mu ne bokk na ci ñu ñoon nga xam ne ñoom lañ ñu tuddal te bokk ci waa Banu Maxsum mu ne almuttalib almuttalib ibn hantab ibn alxaaris ibn ubayd ibn umar ibn maxzum mu ne mooy almuttalib te bokkoon ci waa banu maxzum almuttalib la tuddoon di doomi hantab hantab di doomi alxaaris alxaaris di doomi ubayd ubayd di doomi umar umar di doomi maxzum mi nga xam ne mooy maamu clan boobu bokk ci quraysh moom mu ne wa kooku nag asarahu ba'du bani al-Haaris <coughs> lenn ci lansaar yi te bokk ci banul Haaris ibn al-Xazraj di doomi Xazraj ñoom ñoo ko def prisonnier keroog Badr fa turika fi aydihim moom nag al-Muttalib ibn Hantab kenn jëlsiwu ko mooy Quraysh bi ñuy ñëw di libérer nit ñi moom amul kenn ku ñëw ne man kat maay racheter wala sax may négocier liberté wu ki nga xam ne mooy al-Mutallib ibn Hamta ibn al-Harith ibn Ubayd ibn Umar ibn Makhzum bi mu yàggee ci ñoom nag <coughs> xallu sabila ñu daal di koy libérer libéré ko ne ko yow yàgg nga fi gars yi kenn ñëwul jël si la léegi demal demal man ngaa ñibbi falaxiqa bi qawmi mu dem daldi ñibbi dem màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman imaam ibn hisham rahmatullahi daldi ciy teg ne ah asarahu xaalid ibn zayd abu ayub mu ne nag ki nga xam ne moo jàppoon prisonnier al muttalib ibn hantab bi mu ne moo doon xaalid ibn zeyd xaalid ibn zeyd di seydina abu ayubin al ansaari

di abu ayub di xaalid ibn mooy ki nga xam ne moo jàppoon al muttalib ibn bi mu yàggee nag ci ay loxoom mu daldi koy euh, bàyyi mu daldi <coughs> dem ne ko mën ngaa ñibbi mu daldi ñibbi fi nga xam ne mooy quraysh imaam ibn isaaq raxmatullah alayhi daldi ciy teg mu ne wa Sayfi ibn Abi Rifaa ibn Aa'id ibn Abdillah ibn Umar ibn Maxzum turika fi aydi asxaabihi fa axaduu calayhi la yabcasanna lahum bi fidaa'ihi fa xalluu sabiilahu wa lam yafi lahum fa lam yafi lahum mu ne keneen koo xam ne dañ koo libéré ki ñu jóge di al-Muttalib ibn Hantab kook dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a libéré moo tax ñu ne la woon amir bi ci jiite am na droit ci prisonniers yi libéré leen kenn wala ñenn ci ñoom sans benn lu mu koy weccoo wala sax mu libéré leen ñépp comme niñ gisoon ci début jotaay bi weesu li mu waxoon ne moom alayhi salaatu wassalaam comme ni ko imaam Buxaari yi solo jële ko ci Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn Adiy mu ne woon law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan thumma kallamani ala haa'ulaa'i an-natnaa la taraktuhum lah mu ne woon de moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bu doon de al-Mut'im ibn Adiy fekk na ko ci kaw suuf muy dund nekk Makka même bu dee gëmuma bu ñëwee fii de wax man ñaan ma jekk ma bàyyi prisonnier Badar yépp dinaa leen bàyyi ndax moom Allah al euh, Mut'im ibn Adi kon kii moom dafa bokk ci ki ñu libéré al Mutalib ibn Hantab sans rançon sans rien imaam ibn Isaaq ne wa Sayfi ibn Abi Rifaa ibn Aa'id ak ki nga xamante ne nii mooy Sayfi ibn Abi Rifaa di doomi abi rifaa di doomi aid <coughs> am na ci yenn riwaaya ibn abid lañ def ibn abid ah waaye imaam az-zubayr ibn bakkaar dani ah <coughs> dafa nettali jële ci ad-daaraqutni muy boroom xam-xamu xadiis bu yéema boobu dëkkoon fële ci bagdad benn koñ bu nekkoon foofu Irak foofu ci Bagdad moo tuddoon ab daaru xutn léegi nag moom ñu koy dàkkantele foofu ab daaru xutni loo boo fahlun min fuhulil ulama kawtéef la woon moom imaam ad daara qutni rahmatullah aley mu ne imaam az-Zubayr Bakkaar daal di nettali ci moom ne moom nee na képp koo xam ne ci doomi Umar ibn Maxzum yi kooku Abid la Abid la tudd mooy loolu benn règle la boo xam ne da koo seetlu lool ci istiqra nga koy amee <coughs> mooy di topp xam nit ñi personnage yi ba xam ne ah tiens diw moom wala kan diw ña fa tudd ñoo ñépp looloo tax ci wàllan sar ci mooy xadiis <laughs> dañ naan la antal xaram <coughs> euh, da ngay gis xisam ak xaram xam nga yooyu li ñeen di bind dafa yo dafa dafa niroo xisam xaram ñaari tur la yoo xam ne da nga koy fekk ci boroom xam-xam yu xadiis yi ñu ñu koy ñu danañ loolu leen di préoccupé xam-xam la bu ñuy jàng ci ilmul xadiis mooy yi nga xam ne dañoo niroo yi niroo ak yi nga xam mooy dañoo niroo niroo lenn lu ndaw moo leen di différencier xam nga xaram de xaa lañ koy binde raa alif boo xam ne day xëcc ak niim muy xa raam xisam xaa la ba léegi mais au de raa bi muy raa bu am tomb muy zaay bi ak alif ak niim léegi nag masque yi bokk zam moo tax ngay gis ci alfiya imam Suyuti mu ne képp koo xamante ni xisam foo gisee ci saxaaba yi ñu ne mooy ne yow ngay liir xam nga loolu ginoon a tax ñu koy préciser surtout jamono yi nga xam ne euh, <coughs> mooy ñi ñuy jàngale woon xadiis ñu doon jàngale xadiis mustamli beeg ñooñu di dicté ci liggéey di aw di ko wax mooy wala yow nga yorub téere boo xam ne dafa am wala fuñ këy guñ bind xadiis nga gis nag ñu def euh, tur yooyu te buñ ko maasul te defuñ ci point yow bu dee xamoo càllale gi kan mooy jële ci kan ak diw ku tudd nii ñan ñooy jële ci ñoom ak ku tudd nii ñan waaye ñan ñooy jële ci ñoom boo ko xamul mooy da ngay perdre da ngay moo tax képp koo xam ne xaraam la tudd xaraam kullu xaraam yi mooy koo gis ci turam mu am xaraam kooku ci waa waa waa waa Medina la moo tax ta nijaayu euh, kii nu mu tudd Seydina Anas Anas ibn kii nu tudd <laughs> yaayam yaayu Anas Umm Sulaym ak ñooñu mooy ak beneen sërëm bi nga xam ne moo nekkoon <coughs> soxnaay <coughs> Ubaadatu ibn Saamit <coughs> ñoom ñooñu bint Haram la umm sulaym bint haram bint milhan moo taxit nijaayam bañ faatoon ca biiru mauna moom it noonu la moom ibn haram la ibn haram du xisam alors que xisam foo ko gis mooy waa Makka la mooy waa Makka la al moo tax ngay gis kële mbokk yaayu sayyidatu Xadiija bi tam nekk bàjjana bi te embargo ba ak léegi léegi yàggul ci Badar bi moo ñëwoon naan Abu Jahl non ot ot ot ba naan ko nañ dem naan kon xanaa bëggoo way woo xam ne am way woo xam ne dootuñ ko fàtte ci ci Quraysh ba àddinay tukki kenn du la fàttee mu ne ko lan la mu ne ko dëppale nit ñi moo doon <coughs> waaye lu tax tuur bi ñëwul waay euh, <coughs> Hizaam xizaam xizaam nan xizaam subhaanallah te euh, <coughs> ñëwoon na Badar ñëwoon na Badar oh Juwayr ibn Mut'im moo tax manumaa wax turam ju Jubayr ibn Mut'im moo tax manumaa wax turam instant bi <coughs> moom dina ñëw ci biir loolu léegi nag mooy yu mel noonu la loolu la imaam ad-Daaraqutni di wax nii loolu nuñ koy xamee mooy nag ak seetlu rek bu koy jële mooy comme liñ lay wax ne la ci saxaaba yi ci noonu fa lañ lay jàngale ci bunt boobu këne saxaaba yi amul kenn kenn benn saxaaba radiyallahu anhum boo xam ne Buxaari yi la tudd amul moo tax boo gisee ñu def xam nga min bani najjaar nag moo am an najjaar yi loolu dañ koy gis ne nit ki mën naa juum wala faute d'impression ak tamit niñ tàmm di dégg Buxaari yi imaamul Buxaari imaamul wala Buxaari bi moo bi noonu moom mu ñëw ci xadiis fekk ñu ne saxaabi bi mu def al Buxaari yi bu di surtout bu dee defuñ ci tomb yi alors que al Buxaari amul benn saxaaba boo xam ne ci boobu Buxaari yi la déedéet najjaar yi voilà ndax niñ leen di bindee ay point rek ka leen différencier yi baa la alors que najjaar yi tomb bi nekk ci suufu baa bi moom ngay jël def ko ci kaw muy nuun bi <coughs> nga ñëw ci jiiñ bi bu dee najjaa nga jël jiim bi point bi nga def ko ci suuf bu dee xaa bi mooy bu xaa boobu nga jël point bi ci suuf def ko ci kaw li ci des ñoo ko bokk voilà yooyu nag xam-xam yu am solo la yoo xam ne waa ilmul mustalah dañ ci yëngu bu baax di boroom xam-xamu xadiis yi rahmatullahi alayhi moo tax imaam ad-Daaraqutni kon imaam az-Zubayr ibn Bakkar daal di jële ci moom mu ne nettali ci imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi mu ne bépp doomu Umar ibn Maxzum kooku Abid la tudd waaye képp koo xam ne min waladi Umraan ibn Maxzum fa huwa Aa'id mooy ne Maxzum ci boppam dafa am doom ju tudd Umar ak doom ju tudd Umraan léegi dalaa bëgg a wax Umar ci doomam ju tudd Omar doomam yépp Abid lañu tudd alors que Umran moom ay doomam Aiz lañ tudd loolu <coughs> lu am solo loo xam ne imaam ad-Daaraqutni rahmatullah yi moo ko wax léegi nag comme que noonu la demee kon mooy dane doomu Umar yi ibn Maxzum ñoom ñooy Abid kon nag keneen ki Umran ñooy Aiz kon Sayfi ibn Abi Lan Rifaa ibn kon abid ibn abdillah ibn umar ibn maxzum looloo tax <coughs> ci riwaay bi nga xam ne moo nekk ci saxiixu nu mu tudd euh, riwaay bi nekk ci siiratu ibn hisham boobu abid moo ci nekk mooy version bi ma ci yor dafa def wa sayfi ibn abi rifaa ibn abid ibn abdillah ibn umar ibn maxzum imaam ibn Isxaaq ne Sayfi bii nag moom bokk na ci ñu ñu keroog nan lañ ko libéré mu ne moom turika fii aydi ashaabi dañ ko bàyyi ci loxooy ñu ko jàppoon muy waa Ansaar yi ko jàppoon ah, wala jullit en tout ñi ko jàppoon keroog Badr léegi fa axadu alayhi la yab'athanna lahum bi fidaa'i léegi ba mu yàggee ci ñoom dafa xaw a niru Al-Muttalib ibn Hantab sauf que kee dañ koo bàyyi sans rien mais mi kii moom dañ ne ko bu dee bëgg ngaa libre il faut mu am benn accord boo xam ne dañ koy doxal suñu suñu digganteeg yow <coughs> mu ne leen la ñu ne ko la yab'athanna lanaa bi fidaa'ik moo tax mu ne fa axadu alayhi la yab'athanna lahum bi fidaa'ik ñu daal ci jël ci moom accord ne ko Euh, dañ lay bàyyi nga dem mais à condition que boo demee nangu ñu yónnee rançon bi ñu war a jox montant bi nag ñu ko yónnee ah waa ji d'accord fa xallu sabila ñu daal koy bàyyi mu daal di dem mu daldi dem <coughs> waaw moom est-ce que matal na kóllëre mu ne walam yafi lahum waaye de kóllëre gam leen joxoon ne leen waaw bàyyi leen ma ma dem bu ma demee dinaa leen yónnee li nga xam ne moom laa leen yoreel mooy sama liberté mu dem faalewu leen dem Quraysh toog joxu leen dara naada la leen joxul waaw moo tax am na nag keneen kon koo koy Sayf ibn Abi Rifa' am nana keneen koo xamante ne nii moom dañ koo libéré mooy Abu Aziz hal arafta man huwa Abu Aziz ndax xam nga ana kan mooy Abu Aziz mooy mbokk Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'ab moom gisoon nañu ko moom lañ jàppoon moo ñu nettali woon li nga xamante ni mooy condition de détention wam foofale <coughs> muy condition de détention wam biir Médina moo bokk na moom lañ gisoon riwaayam këne moom abu aziz ibnu umayrin këne lim nee woon nekk gu neex la fa newe woon li gën a neex mburu yi lañ leen doon jox ñoom ñu jàpp ci tàndarma ji nee ba ma mujj rus di leen ko delloo ñu bañ mu ne gisuma ñu def lool lu dul li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxoon leen istawsu bil xayra maa ngi leen di dénk ci prisonniers yi yàlla teg seen loxo yiiw aucune maltraitance bëgguma koo dégg yor leen yor bu rafet teg leen leen ci yoon <coughs> moom Abu Aziz bi nga xam ne ci la nekk foofu ñu ko jàppoon ci waa Ansaar gisoon nañ ne dane frère am di Seydina Mus'ab ibn Umayr Mus'abul Xayr da ko romb radiyallahu anhu newoon ki nga xamante ne mooy ki ko jàppoon sudda yadayka bi fa inna ummahu dhaatu mata'in la'allaha tafdihi mink mu ne keroog seydina frère am bi da ko romb mooy Mus'ab radiyallahu anhu bokk ci jullit ñi moom mu bokk ci prisonnier kuffaar yi ñu jàpp keroog ban mu ne waa ji ansaar yi bi ko jàpp gina la yeew gina la takk bu baax kii nga jàpp gis nga kii yaayam boroom fric la c'est une femme friquée alal rek la yaayam boroomi bagage la téye ko bu dëgër la'allaha tafdihi mink amaana gis nga moom moom bu yëg ne jàpp nañ doom bi dina ñëw joxe lu bari lay joxe lu màgg lay joxe ngir libérer moom Abu Aziz mu ne ah <coughs> bi nga xamante nag ci lañu jàpp commencé yéefar yi di commencé di jëli seen prisonniers yi di leen libérer un à un mu ne fa sa alat <coughs> riwaaya bi ne fa sa alat ummuhu an aghla ma fudiya bihi qurashi fa qiila laha arbaatu alaafi dirhamin fa ba'atha bi arbaati alaafi dirham fa fadathu biha yaay ji daldi laajte bi mu nit ñi di dem di libérer seeni prisonniers comme que boroom alal la woon moo gënoon bari alal biir Makka looloo taxoon ndaw Seydina Umayr Mus'ab ibnu Umayr kaana rayhaanatu shabaabi Makka mooy ki doon neexal parfum ki nga xam ne ndajey jeune Quraysh yi ak seen payi sax moo ko doon neexal moo doon tax ñu jàpp ne nag ñoom ñoom vraiment ay quelqu'un la ñuy gën nag bu ñu toogee ak Seydina Mus'ab di Mus'ab ibn Umayr Mus'ab al-Xayr radiyallahu anhu wa yaay ji nag daal di laaj ne an aglaama fudiya bihi qurashi li ma bëgg a xam mooy ana lan mooy li gën a loo xam ne moom lañ libeere ak qurashi ak qurashi loolu laa bëgg a xam <coughs> prisonnier yi ñuy libéré man di yaayu abu aziz dama bëgg xam leen rek lay laaj ana kan moo gën a le wax leen ma somme bi gën bu ñu libéré ak prisonnier fa qiila lahaa ñu ne ko arbaatu alaafi dirham quatre mille dirham <coughs> dirham <coughs> moom la moom la ci xaalis loolu de mooy li gën a cher luñ libéreegul ñu ñu jot a libéré fa ba'athat bi arbaati alaafi dirham fa fadatoo biha ci num gën gaawe mu yónnee sombu tol noonu yónnee ko waa Ansaar ñi ko jàpp moom Abu Aziz ñu daal di koy bàyyi daal koy libérer kon keneen na ngoog koo xam ne moom li mu joxe alal la joxe ngir lii ba léegi imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi wa nabi boo gisee riwaaye yi yépp moo imaam ibn Isxaaq moo leen di nettali di leen solo bi duuni sanadin liñ la mujjee wax sànk nag ci Abu Aziz <coughs> loolu imaam ibn Hishaam moo ko wax ne yaayam laaj li gën a sori lu gën ci loo xam ne moom lañ <coughs> libéré prisonnier ñu wax ko ko mu daal di koy joxe moom yaayu Abu Aziz ibnu Umayr di axu Seydina Musab ibnu Umayr Musab al raxmatullahi alayhi wa mu ne ba léegi bokk na ci prisonnier yi ñu libéré keroog wa Abu Azza Amru ibn Abdillah ibn Usmaan ibn mu ne keneen a bokk ci libéré ñi ñu libéré Badrin ginnaaw bi ñu leen defee prisonnier ci waa Quraysh muy Abu Azza looloo doon dàkkantalam waaye turam moo doon Amr ibn Abdillah Amr di doomi Abdillah Abdillah boobu di doomi Usmaan Usmaan di doomi Uhayb Uhayb di doomi Hudhafa ibn Jumah mu bokk ci waa al-Jumahi ci waa Makka waa Banu Jumah mu ne kaana muhtaajan zaata banaatin mu ne moom nag di Abu Azza moom <coughs> dafa nekkoon koo xam ne <coughs> ku aajo woon mooy ne ñàkk la woon mooy moom woomalul woon bokkul woon comme genre ñoom Suhayl ñoom kële nu tudd euh, Abu Yazid ji moom bokkul woon ci classe boobu mooy bokkul woon ci ñi nga xam ne dañoo amoon alal yu bari ay ñoom Seydina Abbas ñoon nga xam ne ñoom moo tax ñoom moom dañ leen a ñu teg ci taabal yi lu dëgër ngir ñu mën fay jël ah, kanta moom mii nag di Abu Azza ah moom dafa aajo woowoon mooy dafa amoon soxla lool euh, ñàkk ba pare zaata banaat mu nekkoon koo xam ne tamit dafa amoon teg ci am ay doom jigéen yu bari léegi xaala mu ne léegi nag moom mu ngi nekk prisonnier boobu ba léegi gaa yi ngi libéré ñu mën a libéré moom mu ne fi rek mu ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy laaj ne ko yaa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam <laughs> mooy booy booy booy laaj intercession moom ah dée boo nga wax lu neex ki nga koy laaj <coughs> yaa rasulallah e yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa laqad arafta <coughs> min maal wa inni la du xaajatin wa du ayal famnun ali wax ju wax ju ngàtt te précis la wax mu ne ko yaa rasulallah yow yonent bi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam laqad araft dëgg-dëgg de yow de réeroo umpalewoo xam nga ne maa maal xam nga ne man moom aw ma alal loolu moom sama kaa moom du damay tricher du yow ci sa bopp xam nga man abu azza amr ibn abdillah aljumax yi xam nga ne man aw ma dara aw te xam nga tamit ke ne wa la zu xaaja man boroom aajo laa wa zu iyaal <coughs> te boroom njaboot gu bari laa <coughs> kon nag dama lay ñaan yow yonent mi alayhi salaatu wasalaam famnun alayya baal ma nga daal di may libérer sans rien ndax aw ma te dama am aajo yu bari te sama njaboot dafa yaatu fa manna alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wassalaam <coughs> daal di koy libéré ci saasi fa manna alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko demal man ngaa dem idhab wa anta hur demal yow libre na waaye mu ne ko nag yonent mi alei saatu salaam ne ko wa axada alayhi an laa yudaahira alayhi ahada ne ko nag dinaa la bàyyi nga dem de waaye damay jël benn pacte ci yow mooy à partir de tey bu ma déggati fenn nga gis ñu may xeex man nga leen di jàppale ci sama kaw loolu la lay wax man rasulullah sallallahu alayhi wasallam ta nga dem fa qaala abu azza yamdaxu rasulallah sallallahu alayhi wa wa yadkuru fadlahu fi qawmi léegi abu azza nag daldi bi koy nent ma saar saam ne ko demal jéggal naa la mais bul jàppale kenn ci sama kaw <coughs> mu kontaan <coughs> comme que <coughs> euh, moom dafa newoon koo xam ne poète la woon Abu Azza moo tax ñenn ñi dañu naan Abu Azza ash-sha'ir muy Abu Azza ash-sha'iru nekk le grand poète poète bu mag la woon mu kontaan ci li ko yonent bi alei saatu salaam libéré ginnaaw ces jours de détention fii ci Médine léegi nag mu jóg di tagg yonent bi aleyhi salatu wasalaam wa yadhkuru fadlahu fi qawmi di tudd li nga xam ne mooy ngëneelam ci ay ñoñam ci waa Quraysh moo tax mu ne man mublighun an rasula muhammada bi annaka haqqun wal maliku hamidu wa anta imru'un tad'u ila al haqqi wal huda alayka min allahi al azimi shahidu wa anta mru'un buwi'ta fiina mabaatan lahaa darajatun sahlatun wa su'udu fa innaka man xaarabtahu la muxaarabun shaqiyun wa man saalamtahu la sa'iidu walaakin idaa dukkirtu badran wa ahlahu ta'awwaba maa bi xasratun wa qu'uudu kon moom abu azza di amr ibn abdillah aljumahi mu ne day tagg yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kontaan ci moom di tudd ay ngëneelam ci ay ñoñam di waa quraysh aku mbaaxam le fait mu libéré ko sans rien mu ne man mublighun an rasula muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne ana kan mooy nga xamante ne nii moo may jottalil euh, ndaw yàlla li waaye sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne turam mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax tagg yu bari yoo xamante ne nii jikko yu màgg yi mu ràngoo bañ koy tàgg waaye moom la buur yàlla gën tàgg tamit ci kaw keneen ku moom loo bindee fi moom lañ gën a waaye buur yàlla mi bind mbindeef yi moom la gën a ci mbindeef yi kon mu ne man mublighun anni rasula muhammada ana kan moo may jottalil ndaw yàlla li nga xam ne turam mooy sayyiduna muhammadu sallallahu alayhi wa sallam loo koy jottali abu azza mu ne bi annaka haqqun wal hamidu na ma ko jottalil këne moo yonent bi alei satu salaam ngi toog mu koy tagg ne ko dëgg-dëgg na ma jottalil que ne yow wa sallam xaqun dëgg nga wal maliku buur yàlla mi nga xam ne moom moom di buur bi tey moom ki moom xamidu ko sant ngoo buur yàllaa sant wa anta mru'un tad'u ila al-haqqi wal-huda na ma jottalil ba léegi yonent boobu di seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam que ne moom yow yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tad'u nit nga koo xam ne dangay woote jëme ci dëkk akuk leer alxaq walhuda kon nag alayka min allahi alazimi shahiidoo buur yàlla seede tukkee na bu ki buur yàlla mu màgg mi seede buur yàlla seede na lool te buur yàlla bu seedee jeex na wa anta baleegi yow rasulullah sallallahu alayhi wa ru'un nit nga koo xam ne bu witta fiina mabatan laha darajatun sahlatun wa su'udu mu ne ko yow nit nga koo xam ne sallallahu alayhi wa sallam koo xam ne nekk nga ci ñun mooy occupé nga benn place boo xam ne ci ñun waa Quraysh place boo xamante ne ni mooy comme mu ba waaw bi alxuraan mooy <coughs> benn <coughs> emplacement boo xam ne moom mooy ci ay fi nga bokk yow fi nga bokk ak non ci biir Quraysh non foo xamante ne nii emplacement taxawaay mooy ci euh, <coughs> ci ñun waa Quraysh nekk nga ci ñun foo xamante ni place boo xam ne lahaa darajaatun ay daraja yu kawe sahlatun wa su'udu yoo xam ne gis nga yu woyof loo mooy ne yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa raw ñépp nga foog ne mais noonu la woyof léppam woyof <coughs> di yéeg rek <coughs> jëm ci kaw darajaat yoo xam ne wa su'udu di yéeg <coughs> kenn man koo fi mu bokk ci waa Quraysh fa innaka man xaarabtahu la muxaarabun shaqiyun wa man saalamtahu la sa'iidu mu ne ko te yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man xaarabtahu dëgg dëgg koo xeexal moom la muxaarabu kooku moo jara xeexal koo xeexal <coughs> bon <coughs> moom nag eh, gis nga waxam yi moo da ko <coughs> nekk gum nekk foofu ci yonent bi aleyhi salaatu salaam foofu moo ko inspiré yi allahu akbar waxam yii nii maa ajmalahu wa asdaqa ana lu ko gën rafet gin koo dëggu li mu wax ni yépp dëgg la <clears throat> ndax nekk gu mu nekk ci côté yonent bi aleyhi salaatu salaam bi gis au quotidien ba moom mu d'accord ne <clears throat> ba pare lool lii da gis ne li muy wax fii <coughs> da koo gëm mooy lii da koo gëm waaye muraqabatul ashraar yi daal laa yuuladu fiihi illa shar minhu laa yuuladu minha illa shar ànd ak mu yées moom dara lu bon rekk fa mën a génne moo tax Eh, seet àndandoo nag ñi ngay àndal am solo moo tax nit moom boo ko bëggee xam rek laajal ñan lay àndal <coughs> sal an qarinihi inna al qarina ila al muqarani yunsab ndax xarit bu ne copain wam ñamuy àndal lañ koy askanele booy ànd ak les drogués tout le temps leen ñu boole na lu waaye c'est un drogué booy ànd ak nit ñu baax ni <coughs> dem ka fi yi bëgg katu xam-xam yi léegi ñu tudde la boroom xam-xam ainsi de suite noonu la moom mii nag fii mu nekkoon biir Medina waaye waaye moo gënoon ci moom xoolal wax yu rafet yi rek fa innaka dëgg-dëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam man xaarabtahu képp koo xamante ne nii danga koo xeex la mu xaarabun wat naa ne kooku moo jara xeex koo déclarer guerre koo koo de jara déclarer guerre la ilaha illallah est-ce que xam nga yonent bi alayhi salaatu salaam ku mu doon xeexal ni univers bi yëpp day nekk contre yow moo tax waxam lii nii dafa dafa kawe wax ju kawe la wax mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam amul xeex bu muy sumb lu dul ne kaw suuf univers bi laa waxuma suuf si rek ñépp dañuy ànd ci ginnaaw ndax mooy ki nga xamante ne ni moom ilaahi lépp lu mu def buur yàlla moo koy wax defal mu def wa ma yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuha lu mu nar a def laa taqum fihi abada masjidu dëraar bañ koy invité yàlla ne ko bul dem bu fa taxaw mukk kooku mooy alayhi salaatu wassalaam lu mu def buur yàlla ko digal lu mu wax buur yàlla ko waxloo moo taxoon moo xam ne Seydina Amr ibn Amr ibn al Seydina Abdullah ibn Amr ibn al-As comme niñ ko waxe woon temps yi bi ko waa Quraysh di découragé loo naan ko yow yonent bi alayhi salaatu salaam lu mu wax nga bind ko te moom nit la bashar la mu dégg mu ñëw di ko wax mu ne ko bindal wallahi lu génn ci lii lu dul dëgg fa innaka kon dëgg-dëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam man xaarabtahu koo xeexal moom la mu xaarabu kookoo jara xeexal kookoo jara déclarer guerre ndax wallahi kooku bu gisoon bu amoon basiira waa jooju noonu yonent bi alei satu salaam déclarer guerre dina xam ne àddina bi waxuma nit ñi de bàyyi may pepp suuf yépp ils sont contre ñoom non mu ne shaqiyun non seulement koo xeexal déclarer ko guerre kookoo jara xeex waaye shaqiyun kookoo torox waaye wa man saalamtahu la sa'idu képp kenn koo xamante ni nii jàmmoo nga ak moom kooku mooy ki texe ku yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem ba jàmmook yow allah kooku mooy ki texe loolu mooy ak texe te nag gis nga ñun nag nañu xam ne yii du ay xeex ñu naan ay Quraysh yi rek de Quraysh la woon déedéet ñun ñii di julli ñi ngal la waay nañu fexe di bañ a def loo xam ne ñun ci def ko mooy déclarer nañu yàlla déclarer nañu yonent bi alayhi salaatu wasallam yàlla ak yonentam ci boppam ñoo ñu déclarer guerre loolu ñëw na ci sax Imaamul Bukhari rahmatullah alayhi man aadaa li waliyan faqad aadantuhu bil harb ñaari nit rekk la buur yàlla daal di déclarer guerre ñaar benn bi xadiisul qudsi benn bi alquranul azim lépp di kàddoom moom borom bi subhaanahu wa moo ne képp koo xamante ne nii daf maa loral lor xam nga lor du loo xam ne dana dóor ci yaramu ki ngay loran lor ci kàddu lor ci ay SMS yooyu yónnee lor ci ay livres yooyu bind ay diatribe ay ay colloque yooyu organisé ay sermon yooyu def laa ilaa di bind ay roman di di di di <coughs> fule xàqu kenn ci sama parandoo yi man yàlla parandoo yi yàlla yooyu ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wasalaam kenn jiitu ci saxaaba yi radiyallahu anhu teg ci waliyu yi ba ilaa yawmina hada ba ilaa an yarisa allahu al arda wa man fi wa man aleyha ba ni buur yàlla di taxañe suuf doon jëlaat suufam ak képp ku fi nekk nga dellu ci moom wa xashaat al aswaatu lirrahman pour ki nga xam ne nag mooy arrahman ba jour boobu noonu ba jouru yawmal qiyam wàlli yu boo fi tooñ <coughs> boo moo xam dangay wax bindu téere <coughs> moo xam da ngay préfacer préfacer téere boo xam ne leer na ndax la ngay préfacer moom <coughs> liir ko ba pare ndax dofoo di ñëw di préfacer di di di d'accord ci loo xam ne liiragoo ko waxuma la bind de mi ngay préfacer téere boo xam ne dañ fay wax kenn ci parandoo yàlla yi ak comme man di doon nag amul kii petit wala yu la non inna alladhina fatanu almu'minina walmu'minat thumma lam yatubu falahum adabu jahannama walahum adabu alhariq inna dëgg-dëgg alladhina ñi nga xamante nii fanul mu'minina wal mu'minat ñooy jàpp way ngëm yàlla yu góor yi ak way ngëm yàlla yu jigéen yi di leen fitna di leen mbugal di leen teg ci ay conditions yoo xam ne pas possible te dara taxul lu dul li ñu gëm mu ne gis nga ñu def noonu summa lam ya tuubu te ginnaaw bi tuubuñu seen jëf ju bon jooju ju ñaaw ju yàq jooju wat naa ne borom bi falahum adaabu jahannama ñooñu de dinañu am safaraaw gehen muy aj sa safaraaw jahannama walahum te dëgg-dëgg wat naa ne ñoom walahum adaabun xarit te ñooy am nag mbugal mi nga xam ne mooy lakke amul suu wali yu am ah. suu wali yu amul loolu amul <coughs> am nañ ay daraja ñii ñoo gën a kawe ñenn ñi mais amul kenn koo xam ne dafa tuuti ci ñoom mukk mukk amul ndax ku ci nekk rek daa am lu la yàlla feeñoo am na lenn looy incarné <coughs> ci yi nga xam ne moom la buur yàlla <coughs> yi mu jikko yi nga xam ne moom la naw moom la tagg def ko ci yow nga incarné ko lu jóge ci buur yàlla nag kenn mënu koo tudde lu tuuti <coughs> mel ni baytu boobu shérif bi radiyallahu anhu di cité lu <coughs> <coughs> bari borom bi lu lu jóge ci yow num ndaw ndaw damay doy te nag lu jóge ci yow lu <coughs> kenn mënu koo tudde lu tuuti mooy loolu noonu nga xam ne dañ naan lii de yàlla lu daa daa daa jël ci ay ay mayam may ma da cee jël may ma loolu noonu ñuy jàppelu ndaw loolu sax kenn du ko tudde tuuti ndax buur yàlla ndax ki mu jóge la buur yàlla daraam tuutiwul <coughs> moo tax xéewal yi muy sotti wa aspa aleykum ni'amahu zahiratan wa batina loo mu sotti leen sa mbërtal sotti seen kaw ay xéewalam loo zahiratan mu feeñ wa batinatan ak mu nëbbu xéewalu yàlla yi wa in ta'uddu ni'matallahi lam tuhsuha nee na xéewalu yàlla yi ko sama xéewal yi bu ngeen ko naroo nag di compter waaye waaye du ko takk waaye manu ngeen ko c'est impossible <coughs> yow xéewalu nelaw rek danga koo mën a xam xamoo ko <coughs> xamoo xamoo ko <coughs> xéewalu am wérgu yaram Allah moo tax fa innaka man xaarabtahu la muxaarabun shaqiyun wa man saalamtahu la sa'idu dëgg dëgg yow yonent bi alayhi salaatu salaam koo xeexal koo koo te shaqiyun ku torox la wa man saalamtahu koo amal jàmm la sa'idu kooku mooy ci texe ma kon nañu moytu ñun jullit ñi di def loo xam ne ci suñuy jëf lañuy yàlla di déclarer guerre benn baa ngoog man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb ku ma loral benn waliyu xamal ne man déclaré naa ko guerre jullit mbokku jullitam rek bu ciy wax dafa war a lax lu leer li muy wax mu maîtriser ko xam ci dëgg lu leer door wax ay nit ñi nettali nañ ngay reprendre loolu yow bokk nga ci ñu véhiculer saaga wi ak ŋàññ wi ndax boo ko teeroon fi nga ko wax boo ko waxul woon fi nga ko wax ñooñ amaan bu ko yëg wala am na ci ñoom ñoo xam ne yëguñu ko woon yow yaa leen ko yegge kon yow bokk nga ci chaîne bi nga xam ne ñoo ñëpp dañ leen di mbugal wala iyaadu billah bu tuubul waajooju kon nag benn ngokkoon nañuy moytu di lor kenn ci parandoo yàlla yi te nag léegi nag <coughs> nga dégg gaa yi ah kon Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ah kon Seydina Cheikh Abdul Qadir Jilani ah kon ñoo ñooñu la wax man ñooñu la mais ku la déggoo li ma la wax depuis depuis saxaaba ya ba léegi ba àddinay tukki mooy ne wala yu du jeex ci kaw suuf. léegi yow yow est yow sa jamono ndax nit li ko jege da koy da koy da koy da koy da koy la da koy da koy euh, du ko gis en général yeneen bi alei saatu salaam waa Quraysh <coughs> la ñuy xoole ba waa Medina jël ko ba waa Medina jël ko moo tax keroog Hunayn mu ne leen mu dajale leen ba gisee joxe alal yi ñuy wax mu ne leen <coughs> bokk na ci lim leen wax ci pour bon bañ a dugg ci yooyu mooy ne xanaa gërëmu ngeen nit ñi daal di jël alal ji ma jox leen alal ji yéen nag waa Medina bu ngeen di ñibbi ngeen ñibbeeg yonent bi alayhi salaatu salaam bu bu ma joxe nit ñi alal ji léegi nag bu ñibbi jotee bu ñibbi jotee nit ñi ñii di ñibbi Makka ñii di ñibbi Taayif ñii di ñibbi feneen Rifaar ñeneen feneen yéen waa ahlul Madina yéen ansaarullah wa ansaaru rasuul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu taala anhum wa ardaahum yéen ngeen jël yonent jël yonent bi yàlla bi ànd ak moom seen kër lool kay dàq lépp <coughs> lool kay dàq lépp waliyu nit li ko jege <coughs> lu ko gis moom la nasaraan bi naan nul n'est prophète chez soi <coughs> kenn gars yi boo fu yonent boo ko doonee mooy ne leen luñ ci bëgg a wax mooy loo am am talent fa nga dëkk ñoom ñoo koy mujjee gis fii mu ne bari na ci ñun fii nii ci ci suñu jamono jii ñoo xam ne wallaay gis nga li yàlla may ci wàllu xam-xam wàllu wilaaya am na ñoo xam ne ca jamono yu yàggee lañ doon dund li ñu may kooku li yàlla may kooku mayu ko ñoon waaye ñun duñ ko gis muy dund 2016 gii daa wax waxuma ay nga waa bon mu ngi xalaat sa indiw non 2016 gii ndax yàlla kiiw mooy ngëneel ngëneel tekkiwul ne mooy ay ngëneel gu yàllay def nit mën na gën waaye ku mu gën am ngëneel boo xam ne ki ko gën amu ndax ngëneel mooy ab surplus la boo xam ne diw <coughs> xoola ndox la exemple bu ndaw <coughs> entre Seydina Omar ak Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu wala entre Seyna Abu Bakr ndax moom lañu war a jiitu ak Seyna Omar ibn al yooyu ay teggin la yoo xam ne buñ foog ne noonu la ko suñu boroom bëgge mooy ne tam noonu Abu Bakr après nga cité Seyna Omar radiyallahu anhu xoolal <coughs> Seyna Omar gëneel Abu Bakr ak Seyna Omar kan moo gën Seydina Abu Bakar moo gën bilaa xilaaf amul werante amul sax kaa ñu dem ci te Seydina gis nañ tarjamaan li mu wax la ne génn guddi génn guddi bu Seydina Abu Bakar génn guddeem non seulement waxuma man Omar bi moo gën Omar moo gën lu Omar mën a am ci njaboot gënal man Omar Abdallah bon ñépp Asim ñépp jëlal sama doom yi yépp ñoom ñépp soxna ki ma jox yonent bi alei salaam comme soxna ki ma ko may ñoom ñépp boole leen ak sama njaboot man Omar genn guddi Seydina Abu Bakar moo ma gën moo gën sama yoon ñépp kon kay débat ba kooku xam nga ne la huwa siddiqu huwa siddiqu la <coughs> wa wa wa wa wa wa wa wa <coughs> sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda dhaaka huwa as-siddiq Allah kooku mooy as-siddiq Abu Bakr ibn Abi Quhaafa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wa anna bihima mooy ne moo gën mais Seydina Omar ibn al-Khattab yonent bi alayhi salaatu salaam seedeel na ko ngëneel yoo xam ne en tout cas ñun dégguñu gisuñu ci xadiis dégguñu ñu bi aleyhi salaatu salaam seedeel lool Seydina Abu Bakar <coughs> dégg nga li ñu wax dégguñu ndax ñun xadiis yi li agsi ci ñun mais du du ba dafa mel ni équivalent wu toq ndox toq ndox ci géej looloo agsi ci ñun ah ñun lii ñu jor ci xadiis mais nag gis nga li ñuy nekk équivalent toq ndox yooyu loolu mooy yi nga xam ne man woon a ñàkk jullit ñi xam ko subhaanallah xoolal buur yàllay def allah allah allah allah huwa alxakimu waaye buur yàllaa xare xoolal loolu mooy ne dundu <coughs> yonent bi alei satu salam yépp révélation bi mais vingt-trois muy jàngale te masula toog saa jàngale ah ay toog ñii di polémique yooyu ñii ñii def ay mbay maa kii fu mu nekk mu ngi arrosé li nga xam ne mooy mooy xolu jaam yi ngir di naatal gàncaxu ngëm yàlla ci seen xol noonu la ma sa dëkk même bu toogee ne tekk jamono jëm ne tekk sax loolu am njàngale la allahu akbar xadiis mooy lu mu wax lépp loo xam ne dañ ko askanale yonent bi alayhi salaatu salaam ci wax wala jëf wala mu nit ñi def ko ci kanamam waxul dara wala mu gis ko waxul dara wala muy portrait physique wala portrait moral lii mooy xadiis définition xadiis yow vingt-trois ans vingt-trois ans ñun liñ ci am ci téere xadiis yi nii loolu mais mais boo ko étalé woon ci dundu yonent ma la saa saa mais ay ay loolu est-ce que mat bu matee ay mois tuuti mois yu gàtt la mooy xadiis yëpp boo jëloon xadiis yi li ma la bëgg a wax jël yi ñu am yëpp waxuma na ngay lii an diw an diw déedéet teg sa xadiis yi ci biir rek contenu bi mat na bi yàq bi <coughs> nga ñëw di ko liir di liir yëpp xadiis yëpp nga leen di liir yow du la jëlal <coughs> du la jëlal deux ans du la jëlal deux ans <coughs> mais gis nga loolu ni mu tuutee ci vingt-trois ans mais buur yàlla def ci këni gis nga loolu li ñuy tuuti tuuti nag li nga xam ne man la ñàkk ñu xam ko te mooy suñu mooy waral suñu texe ëllëg ak fii ñu ne lépp mu dëxëñ ko ci lu tuuti lool allahu akbar subhaanallah moo tax ma ne Seydina Abu Bakar ñun gisuñu en tout cas man mii de gisuma ak ni nga xamante ni sama gis moom du dara moom man moom du ma rek taxul ñuy wax mais boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi man gisuma ku cité que ne Seyna Aboubacar lii may bëgg a wax seed yonent bi alei satu selam waaye dàquñ ne am na en li ñu mën a wax mooy jotewul ci ñun comme que jotewul ci ñun nag mooy mënuñoo taxaw tamit ne am na ko maaye mënuñoo taxaw tamit ne amu ko pour wax la entre gën ak ngëneel mooy ne yonent bi saa dafa seedeel comme ni ñu ko gisoon ci tarjuma Seydina Omar radiyallahu anhu que ne moom bu duggee benn xur benn benn benn benn boulevard benn avenue benn rue benn tali tuddee ko nu la neex benn yoon. iblis bu ko gisee day teggi do day mooy bu ko gisoon euh, avenue euh, Jean Jaurès bu Lyon bi mu jóge ca stade de Gerland avenue bi <coughs> foofu iblis taxaw foofu gis ci Saxe-Gambetta fi avenue bi ñëw ba foofu noonu commencé ci métro Saxe-Gambetta mu daal di gis Seydina Omar foofu mooy avenue bi lay wàcc day génn jaar ci yeneen rue ay rue de Germain ak yooyu ci beneen wax avenue Georges Pompidou bu Dakar wax naa bu Dakar <coughs> rahimahullah <coughs> bu fa boo duggee bu fa Iblis taxawee dugg ci début rue bi bu gisee xool ca kanam gi Seydina Omar ibn Khattab day génn rue bi jaar feneen am na ci yeneen riwaaye quarante jours yoon bu Seydina Omar ibn al-Khattab jaar Iblis doon fa jaar pendant quarante jours du fa teg tànkam pourquoi li anna euh, Omar salaka hadha at ndax Seydina Omar radiyallahu anhu moom dafa dugg ci yoon wi daf fi jaar lool mais est loolu noonu daa tax nga ne comme que loolu kon loolu mooy moo gën Seydina Abubakar moo tax fadila ngëneel yooyu tekkiwul ne kii moo <coughs> moo gën absolument voilà <coughs> kon waaw ay <coughs> pucc wal yu amul benn ngoog buur yàlla kon nañu moytu ba fa innaka man xaarabtahu la mu xaarabu képp koo xeexalew yonent mi alei satu selaam déclaré ko guerre kookoo jara déclaré guerre shaqiyun muy bu torox waman saalamtahu koo am ak moom jàmm nag koo jàmmool ak moom kooku nag la sa'idu kooku dëgg-dëgg mooy ci suñu boroom kon wax naa la ba léegi maa ngi naan nañu moytu di def jëf yoo xam ne day tax yonent bi alayhi salaatu salaam boroomam ak moom boroom beeg moom daal alayhi salaatu salaam daal di ñuy déclarer guerre beneen bi mu ne ci wàllu riba ci wàllu riba kooku <coughs> lekkatu riba <coughs> kooku la buur yàlla déclaré guerre subhaanallah euh, moo tax gis nga masala riba masala riba riba riba wallahi yooyu yooyu dafa nekk farata ñu xam ko amul ay ay ay léegi moom ndax affaire bi système bi ni mu demee la am nay jamono ba léegi nii sax du ñàkk ci yenn contre yi yenn dëkk yeeg yenn gox yi waxuma réew de ay gox ak yenn ndax réew dëkk bokk dëkk mooy village ak yu mel noonu ak yu mel noonu mais réew mooy naan pays waxuma réew de ay dëkk ki gox village ak yooyu mën nañoo comprendre ñenn bañ ko faa xam mais léegi ak àddina bi ñu demee nii surtout ci grande ville mooy ne yow riba moom dangaa war a xam moom ndax siinoo looloo tax seydna ali ibn abi taalib solo nañ ko tamit seydna umar ibn al radiyallahu anhuma wa ardaahuma yor seen yar diñ dugg ci marché bi Medina koo xamante nii manoo xamoo jënd suñu marché ndax siinoo risque bi moo moo rëy soit nga lekk riba wala nga lekk loo ko nit ñi tamit xaw ma woon loolu du lay fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun la alquran wax laaj leen waa alquran laaj leen ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng sama alquran jàng sama diine gi xam ko nga laaj leen amoo droit xaw ma woon ku ci duggul du farata ci yow ci njënd njaay mais comme que léegi deme na noo xam ne surtout riba dafa gën a large dafa gën large bari na yoo xam ne ñun dañuy jàpp ne riba la loolu du riba yi ñu jàpp ne moo baax ndeke yooyu ñooy riba wallahi yu bari la bari mais détail bi nag loolu da koo taxul a jóg loolu da koo taxul jóg waaye mooy lu ñu war jàng la suñu borom <laughs> déclaré guerre <coughs> ki nga xamante ne ni mooy kiy lekk riba kon nag nañu moytu nañu moytu <coughs> bokk ci ñooñu nga xam ne ñoom lay suñu borom déclaré guerre <coughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam déclaré la guerre buñ nee suñu boroom déclaré ko guerre doy na mooy ne kooku yonent bi alayhi salaatu salaam na ko guerre ak képp koo xamante ni <coughs> yonent bi alayhi salaatu salaam tax ngay dund muy képp jullit kon moom Abu Azza mu ne fa innaka man xaarabtahu la muxaarabun shaqiyun wa man saalamtahu la sa'iidun mu ne dëgg-dëgg yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam képp koo xamante ne xeex nga ak moom rekk ko ko guerre kooku moo jara xeex shaqiyun ko torox la wa man salamtahu képp koo jàmmal la sa'idu kooku mooy ci tex ma allahu min as-su'ada bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yal nañu buur yàlla def ci ñu texe jaare ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax nit mënoo texe sax saa ngi jaar ci moom <coughs> waaw alam takun an takunu dullaalan fahadaakumullahu bii li mu waxoon lan saari sànq ci li ma doon nettali loolu la ko commencé ndax nekk woon yoon ñoo xam ne dañeen réeroon amu ngeen woon xam-xam wi ne woon di jaamu ci si yéen bàyyi doon jaamoog yooyu mooy xërëm yéeg yooyu fahadaakumullah buur yàlla daal di leen jindi teg leen ci yoonu lislaam waaye ci kan la ko jaarale bii ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndax allahu huwa al wa ana al-qaasim wa ana abul qaasim sallallahu alayhi wa sallam buur yàllaa joxe waaye moom mooy séddale moom sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu sédd ci kuddu yu mag yi waaw ci kaas yu jagoo yi ñi nga xam ne ci ndox mu exclusive lañuy fóoti ñun yonent bi alayhi salaatu wassalaam nandalu ñu ci ba ñu màndi dootuñu marati ndax leeram moom alayhi salaatu wassalaam ñu ciy feey ba lap ci biir nga xam ne moom ay waawam mooy nekk suñuy waaw ñun dootuñu am en fait ñun dootuñu am lu yonent bi alayhi salaatu bëgg rek automatiquement ñépp dañuy xam ne moom lañ bëgg te loolu bañ a nekk ay wax mais mu nekk lu dëggu ci ñun lu mu bañ moom lañ bañ wama yaa baahu abaahu wama abaahu yaa baahu aw kama qaala sheykhul xadim alayhi ridwaanul xadim <coughs> mu teg ci moom seydina abu azza abu ki <coughs> mu teg ci moom abu azza walakin ida dukkirtu badran wa ahlahu ta'awwaba ma bi xasratun wa qu'udu mu ne nag waaye bu ma fàttale ko bu ñu ma fàttalee badar rek ak waa badar <coughs> muy ñi mu àndaloon waa Quraysh ñoo Abu Jahl lam ñoo ñiñ fi rey <coughs> mu ne ta'awwaba ma bi mu delluwaat ci man mu delluwaat ci man gàcce mooy alhamdulillah waaw jéggal ma nag neexul déglu ay sëqat moom neexul shafa shafaana wa iyaakum yal nañu buur yàlla mi nga xam ne mooy joxe ak tan ku ku ku ku ku ku amuk tan <coughs> moo la moo la ko jox <coughs> lañu daldi mayuk tan ta tanam googu mu ñuy jox <coughs> ñoo ñu daldi koy faase nag ci lu ko neex bu ñuy teguk feebar bi ñu fekk ñu ci lu ko neex waaw ndax feebar xéewal la de laa ilaha illa allah maa ngi dégg shérif bi radiyallahu anhu keroog dem ci sëñ Njuga mu <coughs> tegal ma benn partie boobu euh, suñu sëriñ si Muhammad Mustafa la ne moo ko partagé ñu ci tafsir yi muy def euh, shérif bi <coughs> radiyallahu anhu <coughs> muy wax yoo xam ne ay sew-sew yoo xam ne bon man ngaa dund ba dee yow doo ko xool mooy ne doo ko sax bàyyi xel doo ko bàyyi xel mu naan radiyallahu anhu que xoola euh, euh, <coughs> feebar xéewal la maanaam dafa am benn aarif <coughs> boo xam ne <coughs> nit yàlla bu mag waaye nàndite dañ ko dafa feebar di jooy xam euh, <laughs> ñu taxaw tuuti dafa feebar di jooy gaa yi ko waaw waaye looy jooy xam nga loolu mooy lan mu ngi mel ni <coughs> ñu ne sëriñ diw <coughs> mais sëriñ bu mag sëriñ boo xam ne ñépp d'accord ci wilaayam <coughs> liñ gis mu feebar di jooy ah mbokk yi naan ko sëriñ waaw looy jooy mu ne ndax buur yàlla damaa teg feebar bi ngir moom moo ma jooyloo buur yàllaa ma jooyloo dafa bëgg ma jooy looloo tax mu teg ma feebar bi ma daal di jooy mooy ne léegi lan la doon wane foofu que nit gis nga muñ gi ngay muñ ci li yàllay teg yow waroo koo teg ci loo xam ne mel ni da wan sa yàlla buur yàlla que ne gis nga yàlla man ma résistant non buur yàlla kenn du ko wan lool déedéet kenn du ko wan loolu. yow jaam nga moo la teg lii noonu la ko bëggee encaissé la moo ma teg mbir mi fa feebar maa ngi jooy man ndax buur yàlla moo ma ko teg bëgg ma jooy man nag li may def mooy jooy mais pas di gërëyee gërëyee lu di wan ne way man dal di wan ne man moom man man sama feebar man kenn du ma yëg comme niñ ko gaa yi <coughs> man boo ko ñi nga xam ne fu ñu dégg ñëpp jàmbat waaw wax nañ dëgg jàmbat moom <coughs> baaxul surtout bu dee ci nit ñi nit ñi mais jàmbat yàlla moo baax innama ashku bathi wa husni ila allah le sayyidina Yaqub waxoon moo tax jàmbat nit day jàmbat de mais nay jàmbat bu yàlla moo tax mu ne innama dëgg-dëgg ashku man damay jàmbat sama njàqareek sama euh, xol boo xam ne tiis wi ci ne ilallah ci buur yàlla lay lay kii voilà loolu loolu wax mooy jàmbatal mais jàmbatal sa digganteeg sa borom mais pas ci nit ñi ndax nit ñi dañ lay xamal ne formule siiw <laughs> mais duñ la jëf dañ lay siiwal rek kon mu ne waaw loolu entre la woon ci sëqat si ngeen jéggal ma <coughs> euh, ci sëqat si <coughs> bon <coughs> heureusement que du jaar ci affaire yi di di di di contaminer ñi ci des alhamdulillah mu ne walakin waaye man abu azza ida dukkirtu badran wa ahlahu ta'awwaba ma bi hasratun wa qu'ud mu ne waaye ay yonent bi alei saatu salaam lii lépp mooy yow waaye nag bu ma fàttale koo badar comme que koo xeex moo jara xeex ta mooy ci texe bi man buñ ma fàttalee badar ak ñun ñii ak ñiñ faraay ñoon rek ma daal di delluwaat li nga xam ne mooy njàqare xasa ak xóon ak mel ni ku damm manoo dox toog cloîtré wu ndax ak njàqare bu ma jàpp bu ma fàttale koo baraat que ni man eh, bokkoon naa ci ñi doon xeex ki nga xam ne ku ko ku mu déclarer guerre kookoo jar déclarer guerre te ku torox la bu ma ko fàttale koo rek ndeysaan man <coughs> abu asa <coughs> ma daal di eh, nekk koo xam ne damay am njàqare foofu la riwaaya eh, <coughs> imaam <coughs> ibn Isxaaq bi loolu la wax te loolu la indi eh, <coughs> xadiis bi eh, imaam ibn Hajar daal na koy tudd ci al Fath mu ne imaam ibn Isxaaq moom moo indi moo solool yi ci al Maghazi waaye sans sanad hmm. mooy ne <coughs> <coughs> da ngay gis ne <coughs> amul sanad léegi dinañ ñëwaat ci côté tarjama bi insha allah léegi imaam alxaafiz ibn Kasiir wax ci albidaaya wa nihaaya mu ne qultu bi mu ëndee lii ba pare dane qultu man nee imaam alxaafiz ibn Kasiir alhamdulillah summa inna aba azza hada naqada maa kaana aahada rasula alayhi salaatu wassalaam alayhi wa laciba almushrikuuna biaqlihi fa rajaca ilayhim fa lamma kaana yawma uxudin usira aydan fa sa'ala min annabiyi sallallahu alayhi wa sallam an yamunna alayhi aydan fa qaala annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam laa ada'uka tamsaxu aaridayk wa taqulu xada'tu muhammadan marratayn summa umira bihi fa duribat unuqu wa yuqaalu inna fiihi qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama laa yuldaxu almu'minu min juhrin marratayn mu ne wa hada min al amthal allati lam tusma illa minhu alayhi salaatu imaam alxaafid ibn kathir ne qultu nee naa abu azami nag gis nga waxam yu xóot yi mu fi wax te nag ko gëmoon gëmoon na ko nekkul woon da doon euh, faire semblant wala doon jéem nax yonent bi alayhi salaatu wassalaam déedéet du ko gëmoon dafa gëmoon li mu doon wax waaye li ma doon wax ànd ak ñu bon lu bon rek lay indi imaam alxaafis ibn kathir ne nee naa ginnaaw gi abu azami naqada maa kaana ahada rasulallah ar rasul sallallahu alayhi wa bi mu delloo nag quraysh loolu yeneen ci maa ngi saa saam jëloon ci moom pacte ne ko tabul jàppale kenn ku may xeex mu ne woon waaw mu daal koy euh, déchirer loolu mooy daal di outrepasser loolu yemul ci loolu mu def lu contraire bul jàppale ku may xeexati mu ne waaw bañ bàyyi ko léegi mu dem <coughs> mu ne moo tax imaam alxaafis ne ibn Kathir mu ne wa la'iba al mushrikuuna bi aqli comme que àndandoo bu bon baaxul bi mu demee Makka nekk fa ah yéeféer yi daal di fowe xel mi foo xel mi mooy lan daal di koy fexe ba ba <clears throat> dugalaat ko ci ñoom euh, li nga xamante ne ni euh, euh, mooy bañ yonent mi alayhi salaatu wasalaam ba fa lamma kaana yawmu Uhud usira aydan ba nga xamante ne ni am ñuy xeex contre yonent mi alayhi salaatu wasalaam waa Quraysh mu génn ànd ak ñoom <laughs> subhaanallah mu génn ànd ak ñoom di xeex yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu ne ko nuus yonent bi alayhi salaatu daal di koy jàpp mu bokk ci prisonnier yi <coughs> mu ne ah mu ne ah, dama lay ñaan nga daal di may baalaat tey <laughs> yonent bi alayhi salaatu ni déedéet man duma la bàyyi ngay dem ba ba ma bàyyi la nga dem tamsaxu enriday enri day tekki eh, mooy lex bi nii ci kaw <coughs> loolu day tekki enri mooy loolu mooy duma dem fenn duma la bàyyi <coughs> ngay dem fenn di di di <coughs> laal sa lex yi di kii di leen raay naan wa taqoolu di di ngàndal ëllëg di dem di po di di di wan ne naan nit ñi bu ma la bàyyi tey xadaatu muhammadan mara tey du ma la bàyyi nga dem na man daal dinaa nax naan gaay Quraysh waaye ñaari yoon laa nax sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa waaye Badar fexe naa ba mu baal ma mu ñëwaat Uhud mu baalaan ma summa umira yonent mi alayhi digle fa duribat unuqu ñu daal di fëgg li nga xam ne mooy jaasi ci doq gi daal di koy rey ah mu ne moom imaam alxaafis te nee nañu këne waxu yonent mi alayhi bi nekk ci saxiixayni <coughs> laa yuldawul mu'minu min juhrin marratayn yonent mi alayhi salaatu salaam dane laa yuldaw duñu fett al mooy fett comme ni jiit di fette al mu'minu jullit way ngëm yàlla du ñu ko fett min juxrin ci ab kàmb maratay ni ñaari yoon mooy ne jullit du ñu ko nax ñaari yoon benn yoon waaw beneen yoon nag déedéet mu ne mooy liñ naan euh, euh, euh, nga def dara loolu dal la muy lu conséquence mauvaise nga defaat loolu jullit du def loolu mu ne wa hada min al amsal allati lam tusma illa minhu mu ne lii nag dafa bokk ci genre proverbe waxu proverbe lañ koy wooyo mooy amsal yi nga xam ne dañ koy wax di ci jànge yu bari comme ñu naan wolof njaay nee yu mel noonu mooy du ñu fett julli duñ ko fett ñaari yoon ci benn kàmb mu ne yii dafa bokk ci yooyu nga xamante ni masuñu koo dégg lu dul ci yonent bi alayhi salaam lañ ko njëkk dégg ci arab yi laa yuldaxul mu'minu min juhrin marratayn te loolu ni imaam al Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhi moom solo na imaam al Bayhaqi daal di ne koy solo tamit ci ad-Dalaa'il euh, <coughs> waaye nag moom solo na ko tamit ci as-Sunanul Kubra euh, mu bokk ci maraasilu li nga xam ne Sa'iid ibn al ndax imaam az la jaar ci yoonam mu jaar ci Sa'id ibn al-Musayyib te marasilu Sa'id ibn al-Musayyib <coughs> anum moom dañ koy nangu comme niñ ko xam <coughs> bon <coughs> loolu nañ ci yem noonu kon ki nga xam ne mooy Abu Azza kon moom bokk na ci ñi nga xam ne dañ koo libéré keroog sans rien euh, li ko yóbbe nag Uhud lii dal ko dalaat ko mooy àndandoo bu bon ndax la mu rechargé woon ba mu nee ci yonent bi ba leerul islaam di ko dugg ba mu wax wax yu kawe yooyu ñu gis ba mu demee fa nga xam ne foofu lu bon rek lañ fay wax sidit ba nga xam ne mooy siditu gi yàquteeku kéeféer dafa yënguwaat gars yi travailler boobu travailler ko ci loolu ba mu taxawaat te moom mi ne fa innaka man xaarabtahu la muxaarabun shaqiyun wa man saalamtahu la sa'idu yow de yonent bi alei sat selaam koo xeexal moo jara xeex ku torox la te koo amal jàmm moo koo koo texe moom mu fexe ba ñëwaat gaa yi fexewaat ba yóbbu ko mu dem Uhud di xeexaat ak yonent bi alei satu selaam kon tey xam naa dañuy yem ci Abu Azza moomu moom dafa bokk kon ci ñu libéré sans rien ndax boroom ala boroom njaboot la woon te amul woon aajowu yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko man ngaa dem <clears throat> mu bàyyi ko ne ko nag bul jàppale kenn mu may xeex ci jotaay bii di ñëw insha allah <clears throat> ñu àggale ba léegi ci prisonniers yi nga xam ne ñoom lañu libéré xam naa bii di ñëw ci lañuy jeexale ci prisonniers yooyu après daal di continuer li ci tegu ba léegi ñu ngi ci qissatu usaara badrin kon tey gis nañ